أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وسلم أعوذ بالله السميع العليم min sharri shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin maa ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala dañ ma doon jottalil bu ma julli woon njël man maa jëlal sama bopp Euh, alhamdulillahi rabbil alamin baat bi bëgg naa mu des ci yéen bu ma desee ak yéen dangeen ko déggaat bu ma desut ak yéen xam ne ganu yàlla gan bu ñëwoon àddina la pare na mission dellu na ci yàlla lii rek moo tax ma jël wax bañ kenn jottali bu ngeen ko déggatul muy seen souvenir bu ngeen ko déggatee it ba tey mbaaxab yàlla bu mu leen may la ci seen ñaan waaye yàlla doy na wallaahi wasa comme nit ñépp xam nañ sama jëmuwaay rek doy na ma bu yàlla jëloon bakkan wi ci tooguwaay bi bàyyeetul dara defal na ma lépp yombalal na ma jàng may na ma joboot xàllal naa julli di yoon bu ñu war jaar kenn du ne kii du jaam bu jéemoon ci borom du jomb bés ma tëddee ci buntu jumaa ji du ñu laajte lu ngeen xamoon ci kii da ma jullee rek jébal ma sama borom loolu doy na ma bés bu may neex bés bu may bégloo kilifa gu mag bu ñu doon tuddee Mahatma Gandhi teraanga bi réewu Inde am tey moom la waaye dundam yépp sër bu mu doon laxasaayoo la ak bi mu doon woddoo ak benn yat ak weer mi yoog karne ak li muy binde mus na gestu mu seen benn janax ci néegam nii la doon tukkee jóge Inde bi Afrique di sidd noonu la doon tukkee ba London wala Londres ci Angleterre gestu na yem ci janax bi mu ne ko rus naa tey lool yow janax bi ñoo ngi ci néeg boo xam ne dara nekk fa loo war a lekk tee ngaa dem ci borom alal yi man li may liggéey mooy sama xeet ak sama askan ngir ëllëg bu leen kenn raw bu leen kenn gën ma Mahatma Gandhi mooy wax de mu ne maa ngi bëgg keroog bu ma génnee àddina man Gandhi ma Gandhi sama yaram mooy wàcc bàmmeel waaye xoli doomi Inde yépp maa ngi ànd ak ñoom bàmmeel boo gisee moo koy yax mooy jëmm yii doowul ne ma dee ñu dee waaye sama wàcc bàmmeel dana ànd ak xol yi ñu fi nekk yépp jox ma kenn dërëm waxuma kenn wax bu neex waaye bu ñu déggee gàmmu dëkk bi walla wàccee alxuraan dëkk bi wala yëngu-yëngu dëkk bi seen soxla yëpp dakk na tànk defuñu li ma neex man euh, du ñu noppal sant naa leen gërëm naa leen nit kott laa yem ci du ma waliw du ama benn maqaama benn martaw ku fëgg sama bunt damay laaj kooku kan la ko nit kese la fu ma yegg seen mbëggeel moo ma fa yegg mbëggeel jeexital bu rëy lay def ci nit yàlla na tekk yàlla na tekk dafay tekk de waaye yàlla na dof yàlla na dof dafay dof de alsinatul xalq aqlaamul xaq làmmiñu jaam yi mooy xalima yàlla rek bëgg naa ngeen góor góorlu nitu yàlla yëpp na ngeen leen def benn lii di Touba Touba mooy Tiwaawoon maam si Sy radiyallahu anhu mi meññ Alhaji Malick Sy yaayam Mbàkke la di setu Maharam Mbàkke Alhaji Abdou Aziz Sy radiyallahu anhu yaayam soxna safiyatu ñang way juróom maam ngañ ñang yaayam mbàkka la sant setu mahram la dem na Touba mu noddal sëñ ab mu liqaamal sëñ Abdou Qadir Mbàkke mu ne ko di xaw ma feneen waaye ba ñu sëlmale mu ne yaakaaru iblis sas na fi li ma def sama baay Alaaji Maalik gërëm na ko sëñ Touba gërëm na ko bu keneen mere sama yoon te moo doon xalifatul am bu sëñ Touba bu bu Alaaji Maalik si kullu tijaan ci senegal gis ngeen bàyyi ñas ñaata yoon mi ngi léngoog sëñ fàllu noone nekku fa doom doomi sëñ fàllu ci ngoon la fi jóge sama maam lañ ko tuddee Cheikh Fanta Madi Haydara ndax jigéen bi jur sama yaay ak Cheikh Fanta Madi Haydara seen ñaari baay ñoo bokk ndeeg baay ak gàgga Chérif Haydara di Chérif xaqa mu jël doomam ku toll ni sëñ fàllu ku mu tuddee doom rek ah leneen mi ngi foofu bennoo la mbëggeel la nawlewante la soppante gërëmante dem naa ba benn dëkk fii Kabakoto li ma fa yóbbu mooy ñu ne Cheikh Omar Fouti mus na jàpp ci ron benn garab julli fa rek moo dem fa naan foofu la njobati Cheikh Saaribu dama fay jëm njobati Cheikh Sidiya euh, Cheikh Yaqub wul du Cheikh Sidiya yal na yàlla taas ci barkeem ci waawoon dama fay dem Touba noonu ba moom mi sëñ Saalu jëmm ji mi ngi toog mu ne dama leen dénkante lii doy na benn waaye di féewaloo rek ci diggante kilifa yi di wax lu jaaduwul rek dellu leen ci yàlla ñutu yàlla yi yàlla defal na li mu leen defal yegg nañ fa ñu yegg ku leen bëgg a yàq yaa yàqu de na ngeen góorgóorlu bëggante soppante dimbalante bu leen daje mukk di jëyante bu ngeen teqali ko di jëwante sant naa ñëpp sama ko gendarme yi wallahi yërëm naa leen ñun ñu ngi toog ñu ngi naan kenn ci yenn lekkul kenn ci yéen naanul yéen ngi sol dàll yu diis mbubb yu diis tàngoor bi yore seen kalashnikov yi ak ni mu diisee poids bi ci nekk yëpp ngir sàmm ummatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla sàmm leen yaa rabbi garaat bu ngeen xalaat yal na ngeen ko doon yaa rabbi techniciens yi yeneen corps paramilitaires yi ñi bañ a sol mbubb ngir ñu bañ leen a xàmmee te ñépp lii seen sago mooy mën naa am jàmm ñi ma àndal am jàmm rek fu may dem yenn ci taalibe yi nga xam ne ñu ngi bokk ci kilifa yi gën ci corps paramilitaire yi daañu ànd ak man ngir seet sama sécurité sax ngir yàlla rek waaye yàlla li bëgg ci jëmm ji dafay am rek bu ko fetal naree rey kenn mënu ci dara bu naree dee ci kaw lal noonu rek gëm leen yàlla bu leen am tiituwaay yaram bi dara nekku ci awa daal rek mooy lenn du feebar du dara mënatuma lekk mënatuma nelaw tam noonu te dafa am ñu ma tiital lool benn nit woo na ma mu ne ma sëñ bi dama doon tukki ci avion mu yëngu lool ñëpp tiit man may ree ñu ne ma xanaa dangaa waaye di ma ne di xam mu ne ñu ne ko lu tax mu ne sëñ baa ngi toog di ma ñaanal kon kii waratuta nelaw man ma nelaw kooku te kooku ay fukki fukki moromam la dinaa dem ba tiim lekk seet am na ci xeetu Muhammad koo xam ne amul benn tibb bu mu jox njoboot njobootam génn na suba teel ngir buggul njobootam gis ko amul lu mu leen jox balaa muy dikk gannaaw julli gee ngir ñu nelaw ngir andiwaalewul dara bu ma demee bay tibb rek xalaat kooku du ma mën a lekkati te yaram nag bu lekkoon jàmm du fane vingt-quatre heures koo xam ne boo wéeroo une heure la nga dem ba ñàkk trente minutes bi une heure de temps ci vingt-quatre heures amunoo mel ni nit ñi waaye lépp seen sago daaw dem na ba loxo yi mun ma ko yëkkati da ngeen ma gis may yëkkati kaas te lislaam dafa tere naanee bi fii ak amoo ngaan waaye may naanee loxo càmmoñ te taxaw li lépp ngir ngeen am lu leen lu ngeen bëgg rek yàlla bu yàlla tas sama yaakaar ci yéen yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ci man euh, dorog sax jël nañ ko jox ko ay nit da gis bu ma génne di dem du ma taxaw jël kenn jël nañu dorog jox nit ne bu sëriñ bi di génn fu ko miin nga na nga ko arrêté bu taxawee yóbbaale la ñu signalé ci kanam ne dañu la signalé dorog pour ñu jàpp ma ne ndek li muy liggéey yëg ci dorog la ko jële ñoom fi ñu koy sémb man sama taal yow mi ngi fa mu ne sëriñ bi lii xew na de lu diiru ñetti at bu ma génnee du ma jël nit ci mbedd bi nañ ñëw jàpp sëñ bi benn yoon dorog bi dorog bi macha allah ah, yeneen ak yeneen dem ba xaaji guddi ay doomi aadama di ñëw di fëgg subhaanallah wallahu yaasumukum min annaas fi yàlla bëgg mbir mi yegg dina fa yegg de man bu ma deewante dana am ko ko continue doomi sëriñ bi nag dama leen di artu tey comme jox nañ ma ay millions ma delloo ko ñoo ne ba sama néeg man maay directeur de cabinet nangam man maay nangam man maay nangam ma ne ko doy na nekkal li nga nekk waaye directeur de cabinet man maay ministre d'État lu muy jëriñ yow ki la fal dana dem waxatuma la yow mu génne envoi la jox na man ne ko yaa ko gën soxla yóbbu noonu la ko yóbbee yéen mun nañ jugg ci yéen jox ma ay millions ma bañ ko ñu jox leen 4-4 ngeen jël. kër gi daal di jaxasoo ñuy jëm fi ñuy jëm fi ñu mel ni comme yeneen kër yi di xasante di ŋàññante te du leen jig ku ko def sëriñ bi ëf la nga dee néegu sëriñ bi li may am yëpp laa koy am néegu barke bu leen yàkkamti lépp da ngeen ko am foofu sëriñ bi bésu alxamis la yaayam faatu foofu te ci alxamis la juddu woon baayu sëriñ bi alxamis la juddu ci alxamis la faatu ci benn néeg bi sëriñ bi alxames la judd foofu alxames la faatu sëriñ bi képp ku mu jur ngay taaw alxames nga judd kon néeg boobu ku fa nekk loo wax yàlla dina nekk waaye bu ngeen yàkkamte ba jël dërëmu ñii danañu tas kër gi te yéenay tas kër gi kenn mënu ko tas jumaa ji mu ngi fukk fukki weer ak juróom-ñeent laa ko tabax hôpital bi ba ma koy tabax dama woo waaw taxal jotuguñ ñun tey bañes kaburjo xalim bal rëjee mooy ki tabax fi bàyyi ñes tëdd tey yàlla na yàlla yërëm ko moom laa doon diisal ci tabax ba ma ko wooye ma ne ko dama bëgg a tabax hôpital mu ne sëñ bi bul ko jéem yaa ci am gàcce de hôpital dafa diis ku ma bëggoon la bëggul ma mu am coono Alioune Badara Gueye yal na yàlla yërëm maa ne ko wal euh, euh, lii maa ne demal calculer nga ñëw li ma ci dugal man xam naa ko borom doomam mi ngi toog ci njaboot bi tuddee na ma doom sama turandooy doomam moo ci gën a tuuti pap càngaanem fii la dëkk dama ciy jaar laq-laqal amul ñu koy bi juuf jullit bu baax tabax jumaa ju rafet këram yàlla nattu ko di ko natt rek di seet ngëmam fan la toll soxnaam dem bay wasin mu diis lool ñu dugal ci saret saret bu dajee oto jàmm dana fa xew soxna sa muccul mucculew dëj boobu man sama yaram dafa mel ni leneen la lépp dafa tooy ma ñaan yàlla ma yàlla sëriñ sàng yore ay millions ay milliards di jënd ay 4x4 woo dooñ tawa dituguñ limousine ah ama di jënd ay oto ay millions yi millions si bu nekk nga am fa kër te mënoo tabax dispensaire jigi ummatu Muhammad di ci juusin lii du leen dal man la yàlla may ma alal gu lew moo taxawal ummatu Muhammad dispensaire mu dem ñëw mooy ma sëñ bi hôpital bi diis na de man ne ko nee naa yàlla mu may ma alal gu lew du ma ko jël ci gouvernement du ma ko jëli ci réewu arab ba mu ñëwee mu ne ma sëriñ bi matériel hôpital dafa seer am na matériel yoo xam ne ay millions ngi millions la te lii tabax ko sa mbir la mu ne bul ko tàmbali da nga ciy sonn rek mu ne ko ñaatal mu ne moom ak matériel bi cent onze millions ma mu ne ma ah sëñ looy re dafa cher mu ne ko déedéet mu ne ma la ma ne dafa tolloog laa ilaha illa huwa te mooy kaafi yàlla doy na lépp ma xam ne lii dinaa ko tàmbali te dina yegg ma toog rek am benn jigéen gu jóge Casamance mu am feebaru deret dañuy dafay dem ñuy soppi deretam di ci def beneen deret mu jaay këram 60 millions di faju ba bëgg a jeex man xaw ma feebar mu ñëw wax ma ko ma bind li ma bind jox ko rek mu dem dem def contrôle ñu ne ko sa deret set na dara nekkul ci kan moo la faj ban docteur la mu ne du docteur taalibe la ci àll bi rek waaw mu ne man de maa ngi ànd ak cancer nee nañ fii ak ñetti weer de dee boole maag moom garab bii sama maam tëdd laa witt lim bi ma witt bind ci li ma bind jox ko ko ba léegi deewul ba ma yónnee sama enveloppe ma ne sama doom magam bi nekk Égypte ma ne bu ma deewante ku ko doon jéggal ma ko lii ummatu Muhammad laa koy jox enveloppe boobu jeex ma nekk ci lu ma am def ci lu ma am ci def ci ba mu jeex takk nangu maa wut autorisation ndax mun nañ ci def benn saako ciment bu ëllëgee bu campagne ñu ma ci ma bàyyi leen seen lépp wut autorisation ñi naan nii tey ëllëg tey ëllëg ba yàlla génn na autorisation bi kon bu ngeen téye ci course bi muy xablul wusul du ngeen mar du ngeen xiir waaye bu ngeen dàkkamte dugg ci ñii danañ leen yàq du ngeen baaxat doomi sëriñ bi laay artu damay dem fale damay dem fale jàpp leen yàlla ngeen téye seen ku ngeen toog seen bàyyi xamuloon dara bu dul course sëñ bi boo fekkoon muy ndékk da ngay foog ne lii sebit buñ ko sottil te def ci kontaan bu guddee boo fekkee reeram dangay nga foog ne muus yi dañ koo lekk ba yàbbi ko ci la nekk boo duggee néegam da nga foog ne néegi la sagar yi weñ ji boo téenee gis asamaan si kooku moo jur jëmm ji danaa nangu mu jur ma waaye du ma gën ba yomal xiyam du ma ko nangu kon bu ngeen jëlee beneen yoon bu du yoonu sëriñ bi wallahi fi mu tëdd na leen ëf ngeen dem yootu leen dikkati daa iman allah xesa du ngeen dekk yéen taalibe nag li fi nekk mooy lii rek moomu ma diine yàlla gi li may wax gënuma leen ko xam gënuma leen dëggu gënuma leen jaamu yàlla am na ñu fi nekk ñu ngi may raamal bu ngeen xamoon kan la du ngeen ma raamal waaye ko ngeen di raamal am na ko xam ne ci mboolu mi dàllam yépp fi ndi feer la kenn faalewu ko waaye fanaanam ci tànt bi te moo ñu may jàmm bu fanaanam rek ngelaw daal ko sànni ci àll bu leen xeeb kenn bi sëñ bi di soog a faatu nit ñaa ngi rang di puusante ne man la ñuy nuyu am kenn ñu ngi ko xatal ne du dugg ñu ne dafa ànd xetu sàngara mu jékki-jékki dóor bunt bi daay dugg di teer teer ma ne ko lan la mu ne ñii ne du ma dugg ma ne bu ma ko yëgoon yaay njëkk a dugg mu ne du wax naa leen ko mu génnee ñaar fukk di ma ko jox ma dank li nekkoon sama kanam jox ko mu jox ma ñaar fukk bi man na ko yóbbul mu ne déedéet ñaar fukk bi yow lay gën a jëriñ ah man ma xam ne kii wax na ubal lonet tudd mi ngi ñuy dugal lonet nu mu tudd ma jël ko dugal ko foofule bañ ko malance ak beneen xaalis moom mu dem ñu toog benn bés sama am di jàmm bàyyi seet si ma te ku ñëw bugg naa ko jox dara waaye du du alal bu ma denc dana am ku yàgg ci biti du ma ko recevoir mu foog ne dama ko bàyyi gannaaw fekk déedéet moom dafa jël si te amul lu ma ko jox ma bàyyi ku am dugg ma jël si ko ko jox ko lii lañ xamul ñu foog dama leen négliger fekk négliger ma leen dama leen war a jox te awma ci néeg bi ma bàyyi ki am dugg ma jël ci moom jox ko ko benn bi sëñ bi am ay am di jaamam ñëw awma dara lu ma leen jox kër du dépasse du dara may seet ci ron der bi ndax fàttewu mi fa dara ma gestu ci loolu fi ñuy denc lonet bi rek ma seen lu mel ni xaalis ni ma ubbi koy muy cent mille francs ma seet ñaar fukki fekk ma ko foofu la kooku dikkoon kan la kooku dikkoon kan la bu leen xeeb kenn lii ma sol nii ne sëñ bi xutbu la déedéet li nekk ci yéen wallahi neewul ci moom yéen ma xamul wallahi man xam naa sama billahi wallahi tallahi man yegguma fenn ci yàlla seen sutura gi moom ay jëñax fu dara nekkul nit ñi bëgg borom yàlla def ko fere waaye yegguma fenn ci fa ngeen góorgóor maa ngi leen di ñaan jumtukaay yi nag bu fi dara yendu tey borom oto yi borom sareet yi na ngeen ànd tekk yëpp ba mu jeex tàkk ngeen jébbal ko seen borom lu ko mooy euh, taxe bi man aw ma yéen amu leen na yëpp dellu tey ni ngeen ko àndi lillahi wa rasuli nangeen ko delloo noonu la lii sas naa ko kenn ku nekk bés bu ñuy ubbi dispensaire bu ko ma kenn tàdd na ñëpp teew li ma ci yàlla nar a fay ci zahir ak baatin ñun ñëpp ñu bokk ko benn waxuma ne bu kenn ni nangam ndax bëgguma leen tere yoolu yàlla waaye sasuma kenn daal na ngeen teew lu ñu yàlla may ñu bokk lekk ngeen ñibbi lii rek bëgg naa ngeen teew teew bu dëgg ngeen bokkale ma sant borom bi subhaanahu wa taala gërëm naa leen sant naa leen alal ngeen bëgg dangeen am alal barke ngeen bëgg da ngeen am barke yokkute ngeen bëgg du ngeen am yokkute du man waaye borom tànt bi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngeen dimbalante na ngeen yërëmante na ngeen bàyyante xel bu kenn jàmb keneen ki incha allah da ngeen raw da ngeen gétti da ngeen sut fi ngeen jëm dangeen fa yegg allahuma inni asaluka bi anna laka alhamdu laa ilaha illa anta alxanaan almanaan badiu samaatu wal يا ذل يا كرام يا حي يا قيوم اللهم ألطفنا في تيسير كل عسير فإن تيسير أسألك يسير ولنسألك التيسير والمعافاة الدائم في الدين والدين والآخرة على كل شيء قدير اللهم يسر ولا تؤسر اللهم سهل ولا تسقل اللهم لين ولا تشدد اللهم افتح لنا جميع باب الخيرات وبيبان الأرزاق فتحا قريبا فتحا مبينا فتحا شريعا فتحا شاملا fathan tajal fi l izzata walsharafa walmajda walbahjata walbahbuha walbaha wa tuulal umri wastihatal badan wa tuulal umri wastihatal badan wa tuulal umri wastihatal badan walfarax walsurur والنيل المراي والمرام والمقصود والمقاصد وقد أجل من الحوائج من الضروريات والكماليات يا مصطفى يا منتقى yaa murtada yaa mujtaba yaa mahdi yaa muxtaar rabbana laa tuxayyib rajaana sabbit amalana iqdir haajana admina naa nuurana wax fi jaraa'imana wax di hawaajana yaa waasil karam subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun yaa ilaahi alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin mu ne ñu dem ci rawda ba